saar la boo xam ne dañ koy woowe suuratul ghuraf inchaa allahu taala mooy suñu ñi saar bu mujj ci juzu bii nii comme ni nga xam ne noonu nañu ko leerale woon bi ñu koy tàmbali walillahi alhamdu wal minna az-zumar dinañu gis lan lay tekki ci biir saar bi ndax tur bi mu ngi ci biir saar bi la jóge waaye it saar bi nga xamante ne nii beneen tur bi nga xam ne dañ ko koy woowe mu yàll ghuraf loolu it dinañu ko gis ci biir saar bi walil inshaa allahu taala saar bi nag mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa loolu moom la jumaa jam jumhurul ulama di mbooloo bi boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim loolu lañu wax am na nag ci ñoom ñu am na ci lenn ci laaya yoo xamante ni madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati la wàcc suñu boroom di tàmbali ne bismillahi rrahmani rrahim ci turu boroom bi nga xamante ne nii arrahmaani moo fees dell ak yërmande arrahimi te bala ñoo continuer ñu ngi fàttali boo xam ne moo ne gis nga saar bi ñu mujj woon gis ci jataay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna muy suuraat bi nga xamante ne nii moom lañ doon gis fan yi yépp muy suuratu Gaafir wala suuratul Mu'min wala suuratul Tawl moo doon saar bu mujj ñun fi ñu jóge boo xam ne moo am Haamiim moo tàmbale woon Haamiim te juróom-ñaari saar la comme ni ñu ko waxoon walillahi alhamdu wal minna kon ñu ñëw fi ñu yemoon suñu boroom kon di tàmbale mu ne tanzilul kitaabi min allahi al aziz al hakim mu ne tanzilul kitaabi wàccewuk téere bii nii di alquraan minallaahi mu ngi tukkee fi boroom bi tabaaraka wa taala al nga xam ne moo noot ci nguuram alxakiimi te mooy ki xereña yatte mu ne innaa anzalnaa ilayka alkitaab mu ne innaa ñun boroom bi tabaaraka wa taala anzalnaa ñoo wàcce ilayka ci yow rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba téere bii di alquraan bil xaq ci dëgg nag la wàcc de comme ni mu waxoon wa bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nazal ci dëgg ci la wàcce de ci dëgg it ci la wàcc mooy lépp alquraan ci dëgg la tegu te borom bi nga xam ne mooy dëgg moo ko wàcc ci nga xam ne mooy ndawam bii di sayidina rasulillah mi nga xam ne tamit mooy dëgg alayhi salaatu wassalaam mu ne kon nag fa'budillaha na nga jaamu sa borom tabaraka wa taala muxlisan lahu diin te na nga ko sellalal li nga xamante ne nii mooy lim la sant ci biir lislaam bi na nga ko ko sellalal bu ci lenn shirk daal di jege mooy ne dundin wi ni nga xamante ne noonu la bëgg jullit bi mel dunde ko ci kaw suuf ba keroog ni muy sàngoo suuf na ko ko sellalal lépp looy def na sell lool moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne innamal a'maalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa moo tax suñu boroom sa yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ci xadiis bu siiw boobu muy xadiisu sayyidina aw Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne Yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na innamal a'maalu binniyaat mbir yëpp jëf yëpp binniyaat yi mu ngi mu ngi gàllu daal moom moom les les actions ne valent que par leur intention que leur in par leur intention mooy ne nit ki la ngay def doo ci am lu dul la nga ci yéene wa innamaa likulli imri'in maa nawaa mbir ku nekk nag la mu yéene kese lay am kon mu ne kon fa'budillaha na nga jaamu borom bi tabaaraka wa taala muxlisan lahu diin na nga ko sellalal ni nga xam ne noonu nga koy jaamoo yi ngay jëf ci diine ji yépp ci di ci lislaam bi dundi nuyu na sell ngir borom bi tabaaraka wa taala alaa lillaahi alaa ndax nekkul ne lillaahi borom bi la ñeel ad diinul xaalisu li nga xamante ne nii mooy diine ju sell ji nga xamante ne shirk jegewu ko muy dundin wu sell wi di lislaam bi mooy xanaa loolu nekkul ne borom bi tabaaraka wa taala la ñeel akay ah, mooy ne masula wàcc benn diine boo xamante ne nii am na dara loo xamante ne nii bokkaale bu ci nekk déedéet loolu masula am walladina taxadu min dunihi awliya mu ne ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy jàppe min dunihi wëllif borom bi tabaraka wa taala awliya ay parandoo yoo xamante ne ñoom lañ jàpp nag ne ñoom ñoom ay yàlla lañ def leen ay yàlla buñ leen waxee lii ngeen di jaamu lu tax ngeen koy jaamulan la ñuy tontu borom bi ne lii la ñuy wax naan ma na'buduhum ñun de jaamu wuñ dul li yuqarribuuna lu dul ngir ñu gën ñoo jegalee ilallahi ci yàlla bi ngay wax yow sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam zub alayhi salaatu wasalaam zulfa ak jegeñ inna allah borom bi ne moom borom bi tabaaraka wa taala yaxkumu baynahum mooy àtte seen diggante yéen jullit ñeeg yéefér yi fii maa hum fiihi yaxtalifuuna li nga xam ne ci ngeen nekkoon yéen doon ci wute ci lii mooy damaa indi leer gi yéen ngeen topp ko ñoom ñu weddi waaye ñoom yéefér yi ci seen biir wute gi ñu wute yin maa leen ñëw di leen àtte de inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla laa di nekku fi di gind man ka nga xamante ne nii huwa moom kaddaabun waxkatu la ci wax ji mu naan nii nii ñoo koy jegeel borom bi tabaaraka wa taala muy xërëm yi waaye kaffaar nekk koo xam ne weddikatu borom bi tabaaraka wa taala la suñu borom ne law araadallaahu bu doon ne borom bi namm na an yattaxida waladan mu jàppee doom kenn doom lastafa te kon dina dina tànn dina tànn mimma ko ci lu mu bind maa yashaa'u ku ko soob wala lu ko soob ndax yéeféeru Quraysh yi dañ doon wax naan borom bi moom malaaka yi ay ay doomam lañu kéef wal iyaadu billah nga dégg woy juif yi naan Uzayr Seydina Uzayr alayhi salaam doomu yàlla la wal iyaadu billah nga dégg karcaan yi doon wax naan ki nga xam ne mooy Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam doomu borom bi la tabaaraka wa taala wal iyaadu billah suñu borom nag ne leen loolu lépp amu ci bu man nam moon a jàpp kenn doom man maay tànn ci moom borom bi dina tànn ci lu ko li mu bind lu ko soob subhaanahu gàcc ngaalaamaa moom subhaanahu aka sori li nga xam ne moom ngeen koy jéem waaye huwa moom allahu mooy boroom bi tabaaraka wa taala alwaaxidu mooy kenn alqahaaru ta mooy ki noox xalaqa samaawaati mooy ki nga xamante ne nii moo bind asamaan yi wal arda ak suuf bil xaqi ci dëgg bil xaqi fàttalikul la ñu la fi ma soon a wax tamit yukawwirul layla ala nahaar mooy jël guddi gi daal koy roofale mooy lem ko teg ko mel ni comme boo jëlee ay sër di leen tegalante mu ne moom noonu lay def yukawwirul layla ala nahaar mooy jël guddi gi daal di teg di koy wëlbati dugal ko ci biir li nga xamante ne nii mooy bëccëg gi wayu kawirun nahaara mu daal di jële noonu tamit li nga xam ne mooy bëccëg gi teg ko alal layli ci kaw li nga xamante ni roofale ko ak li nga xamante ne nii mooy guddi gi wa saxara shamsa wal qamar mooy li ñuy def rek bu bii di ñëw ak bii bii di dem guddi gi di ñëw bëccëg gi di dem bëccëg gi di dem guddi gi ñëw loolu la wa saxara lool nag ay ay ay ay xam-xam yu bari ñoo ci ne wa saxara layla moom mooy bi nga xamante ne nii moom tàggatal li nga xam ne ash-shams ak jóge jant bi ngeen di gis wal qamara moo ko tàggat ngir lan ngir jaam yi comme li mu waxoon ne baamul dara ji mu jóge sa woon moomu leen wa saxxara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min moo leen tàggatal mbooleem li nekk ci asamaan yeeg li nekk ci suuf yi mbooleem seen tukkee ci moom muy xéewal kullun yi yépp nag yajri muy jant beeg weer wi day daw li ajalin bu nekk ci moom day daw li ajalin musamma dañuy daw ngir àpp boo xam ne bu borom bi tudd la boo xam ne mooy ne bu jotee moom dañuy fay mooy lu nekk rek am na àpp comme ni bakkanu doom aadama noonu la jant beeg weer weeg lépp loo gis muy dund rek am naa àpp de alaa alaa waawee alaa ma yëgal leen huwa moom yëgu ngeen ma yëgal leen borom bi tabaaraka wa taala huwa moom al mooy ki nga xam ne mooy ki noot ci nguuram al mooy aji ki nga xamante ne mooy jéggalaakoon bu réy bi mu ne xalaqakum bind min nafsin waahida moo leen bind ci benn bakkan muy maam aadama alayhi salaatu wassalaam summa ja'ala minha zawjaha mu daal di ciy jële daal di ciy jële ci maam aadama la jële ki nga xam ne mooy ñaareelam muy alayhi salaatu wassalaam muy soxnaam wa anzala lakum mu daal di leen wàcce yéen nit ñi wàcceel ngir yéen minal an'aami ci ci jur ji thamaniyata azwaajin juróom ñetti paire huit paire yoo xam ne dinañu ko gis comme ni ñu ko waxe woon inshaa allahu taala ci suuratul an'aam yaxluqukum fi butuuni ummahaatikum moo leen bind yéen ñii ñi ngeen xamante ne nii mooy seen seen maam la bindoon ci benn mooy yéen ñépp ci moom ngeen jóge min nafsin waahida waaye yaxluqukum yéen ñii nag nekk ci suuf si moo leen bind fii butuuni ummahaatikum ci seen biir biiru ndey yi la leen bind de ngeen nekk fa xalqan min ba'di xalqin bind après bind mooy comme ni nga xamante ne nii nit ñi fi ñuy jaar ñépp comme li mu waxoon ci suuratul mu'minuun bu ñu ca ak see tamit dinañu leeral loolu le jóge ci nutfa dégg nga bàyyi muduwa alaqa ak yooyu yëpp nga xamante ne nii par ndànk-ndànk la loolu na la lay wax noonu la de mooy nga nekk benn toq man yu yudde après mu nekk loo xam ne lumbu deret buy lonku ginnaaw gi mu nekk loo xamante ne nii mudghatu mak ak li mu wax noonu ba ni muy jeexaleen fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin loolu dinañ ci ñëw inshaa allahu taala kon mu ne moo leen bind ci seen biir nday xalqan bind min di xalqin muy étape par étape bu romb rek jamono ju romb rek mooy am na lu borom bi tabaraka wa taala bind ci doomu aadama bi bi zulumaatin salaas ci juróom ci loo xamante ni nii nag ñetti lëndëm la muy lëndëmu biiru bu yaayam lëndëmu fi nga xamante ne nii mooy fa mu ne ci biir bi mooy fa mu nekk place ba mu ne ak fa nga xam ne mooy buumu jurukaay bi di placenta ba fa muy ne zaalikumullahu mu ne ki def lii de kookee ki def lii allahu mooy borom bi tabaaraka wa taala rabbukum mooy seen borom bi ngeen war a jaamu te bu ngeen ko bokkaale lahul mulku moom la ñeel dong li nga xam ne mooy nguur laa ilaaha illaa hu